bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala rasulihi alamin wa ala alihi wa saxbihi ajmain amma baadu fassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mbokk jili di ñoo ngi leen di nuyu di dellusiwaat nun ak yéen ci sunu waxtaanu fajar di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu wërsëgal nu ak sellal ci sunuy pas ak sunuy wax ak sunuy jëf wërsëgal nu ak nangu wërsëgal nu ak dëggal ba tey ñu ngi ci sunu téere bi ci e, an toll ak ci ci fukkeelu bind bi ak juróom-ñaata mooy dix-septième leçon jotay aju ci téere bi di Ashriyat Ibn al-Qayyim e, alayhi rahmatu rabbil alamin mbokk yi naka noonu ñu ngi ci ba tey ashriyat ibn al-Qayyim lil imam Cheikh Abdul Aziz ibn Dakhil al-Mutayri hafidahullah hafidahullah wa ra'ah ba tey ñu ngi ci juróom-ñaareelu bi ba tey te moo di waxtaane gi muy leeral wax wax ji muy wax ji leeral rek lor yi nga xam ne mën naa juddoo ci mooy Yàlla tabaraka mu ne wa minha anna dhanba yastad'i dhanban akhar thumma yaqwa ahaduhuma bil akhar fayastad'iyaani thalithan thumma tajma'u ath-thalathatu fatastad'i rabi'an wa halumma jarra hatta taghmurahu dhunubuhu wa tuhita bihi khati'atuhu qala ba'du as-salaf inna min thawaab inna min thawaabi al-hasanati al-hasanatu ba'daha wa min 'uqubati as-sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha minha bokk na ca waaye nee na wa bokk na ca maanaam loolu yi muy indi moom mooy yàlla mu ne anna zamba bàkkaar ba day bàkkaar bi day yastad'i dafay xëcc zamban axar beneen bàkkaar dafay woo beneen bàkkaar dafay jur beneen bàkkaar summa yaqwa topp mu dëgër ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar bil axar ci ka ca des ñoom ñaar bu kenn ki ñoom dëgëree ci ka ca des te mooy ñoom ñaar ñu ànd daa mujj dëgër ci jëmm ji ci xol bi nu muy def mu ne fa yastariyaani dañuy xëccaat ñoom ñaar dañuy indiwaat saalisan beneen bàkkaaru ñetteel bàkkaaru ñetteel saalisan ñetteelu bàkkaar summa tajma'u topp mu dajale summa tajtami'u topp mu daje as-saalisatu ñetti bàkkaar yooyu fa tastad'i ñu xëccaat ñu woowaat rabi'an ñeenteelu bàkkaar beneen bàkkaar boo xam ne bàkkaaru ñeenteel lay doon wal iyaazu billah wa halumma jarraa ak yeneen yeneen yu bokkut ak yooyu noonu lañuy continuer rek di def di continuer di évoluer yal nañ ci yàlla musal hatta taghmurahu ba mu muur ko zunuba zunubuhu ay bakkaaram wa bi bihi mu peeg ko xati'atuhu ay njuumteem njuumteem bakkaaram nee na qaala ba'du salaf lenn ci dawal ba tama ñu jiitu ñu wax na nee na inna min min thawaabil hasanati bokk na ci tuyaabay yiw yoolu lu rafet jëf ju baax jëf jëf yiw bokk na ci ab yoolam bokk na ci lii wane ab yoolam mooy alxasanatu aw yiw ba'daha ca ginnaawam wa min uqubi sayyi'ati bokk na ci mbugalum bàkkaar ñaawteef as-sayyi'atu ñaawteef ba'daha ca ginnaawam danañ ci ñëw nee na bokk na ci lor yi mooy nit ki bu defee bàkkaar bàkkaar boobu dafay xëccuwaat beneen bàkkaar maanaam du def bàkkaar bàkkaar bi di ko e, yedd di ko jaajji pour mu delluwaat déedéet bàkkaar bi ginnaaw day neex ci moom day xëccaat beneen bakkar da ko ah, boo ci dolli woon leneen de day baax lool mel ni ki naan sàngar tey mu naan tuuti ba xëyaat suba mu ne ko ah déet benn benn moom day tuuti góoxaatal waaye mu góoxaat mu neex ci moom mu góoxaat xol bi xel mi naan ko ah lii kat moom daa tuuti yokkal noonu lay continuer ba mujj day mandi su mandee nag du xam fu jëm su ko defee mu koy xëcc nag nag fii ginnaaw yaa ngi bànneex gaawal nga eh, jëm ci loo xam ne dalay mayaat beneen plaisir beneen plaisir boo xam ne day neex ci yow su ko mu ànd ak jigéen ji di fecc ak moom noonu lay continuer fecc gi bu neexee ci moom. ak uh, jigéen gi nekk ki nekk ci wetam dañ koy xëccaat bu ko defee mu yokkaat beneen plaisir am te moo di njaaloo ak moom al-iyaas billahi tabaaraka wa taala noonu lay noonu lay demee kon day indi beneen bàkkaar kenn ci ñoom ñaar bàkkaar bi man day dëgëre ci keneen ka ca des comme ni ma ko leeralee su ko defee ñu xëccaat ñaari bàkkaar yooyu xëccaat beneen beneen bàkkaar muy ñetteel bi ñoom ñett ñooñu bu ndajee dañuy xëccaat beneen muy ñeenteel bi ak noonu lay demee rek ak yeneen noonu lay continuer ki nga xam ne dafay sàcc tey bu xëyee suba lam sàccoon bu dee da koo jariñoo mu neex ci moom day këccaat sàcc goog yi moo koy pousser moo koy pousser ci mu sàccaat leneen mu def muy ñaareelu muy ñaareelu sàcc bu fekkee lam sàcc nii dafa ëpp lam sàccoon te njariñ la gën a ëpp itam noonu lay continuer ñoom ñaar ñaari sàcc yooyu bu dajee ci moom euh, mu xam ne moom yi jariñu na ci ñaar ñooñu dañ koy xëccaat ñaari sàcc yooyu dañ koy xëccaat ci mu continué waat nag dem sàccaat leneen bu sàccaatee sàccaatee leneen itam sàcce loolu sàcce su fekkee dafa ëpp ñaari sàcc yu njëkk ya loolu itam dañ koy ñoo koy pusaat ñoom ñett ñooñu buñ dajee rek ci xel bi ci xol bi dañ koy pusaat ci mu sàccaat di continuer di sàcc muy sàcc ñeenteel di continuer rek du xam fu muy yem noonu lay continuer ba mujj nag day agsi foo xam ne dañ koy jàpp nag daal koy toroxal wala iyaazu billah bu sàccee tey téeméer yëf yi neex ci moom xëyaati suba sàccaat ñetti téeméer yëf yi neex ci moom xëyaati suba sàccaat ñetti téeméer day neex ci moom noonu lay continuer sàccaat ñeent continuer rek noonu lay demee bu sàccee tey million mu neex mu xaj sàccaat jariñu ci moom mu jari mu neex ko mu jariñu ci xëyaat suba mu sàccaat beneen ñett ñeent noonu lay continuer milliards itam nu muy gën di continuer rek bakkaar yi da koy xëcc wal iyaazu billah nee na day mujj bakkaar bi da koy muur ñaawteefam yi daal di koy peeg comme ni ko leen ci as-salaf as-salafu saalih waxee waxee mu ne ci li wane ne tiyaaba ji sa yiw yi nga def yàlla nangu na ko mooy dalay lay ci nga defaat beneen ba beneen yiw ci ginnaaw bi hmm? wat wa atbi'i sayyi'ata al-hasana fatamhuha hmm? wa yadra'una as-sayyi'ata bil-hasana wa yadra'una al-hasana wa yadra'una as-sayyi'ata bil-hasana hmm. bi sallallahu alayhi wa di wax ne as-salawaatul xams wal jumu'atu ila jumu'a wa ramadaan ila ramadaan mukaffiratun hmm, lima baynahunna idha ijtunibatil kabaa'ir nit ki su fekkee dafa def lu baax lu baax loolu dafay jëlee lu bon la fi nekk la fi nekkoon bu jëlee lu bon la fi nekkoon ci xol bi nag ak ci jëmm ji ak ci bàkkaar yi day mujj setaat set googu muy set nag da koy pousser ci mu defaat beneen beneen leneen lu baax xëy suba daal di naafile guddi tey naafile ñaari xisib loolu da koy puus ci bu daanaka du mën a continuer def lu bon bisam bi dafay yaatu dafay ubbiku bu xëy suba day julli fajar jàng alxuraan def ay azkaaram saraxe salaatu ala nabi jokk jokk wek ko bu xëyaatee suba noonu lay defee naafile guddi googi ñaari xisib yooyu mu jàng day koy puusaat ko defee dafay dolli geneen beneen xisib noonu lay continuer nag kon bokk na ci li waneel tuyaaba ji yàlla nangu na ko mooy beneen tuyaaba day da cee ko waat waaw noonu lay demee gis nga tey jii bu saraxee bu dépassé ci yoon yàlla joxe 5000 bu xëyatee su bu xëyatee suba yëf da koy puusaat mu joxe 10000 noonu lay continuer rek joxe 15000 noonu lay continuer kon lu baax day jur lu baax su fekkee yàlla nangu na ko bokk na ci li wane itam mbugalum bàkkaar mm, tuyaaba ji sa bàkkaar bi bokk na ci li wane bokk na ci mbugal gi lay sa bàkkaar di mbugal ñaawteef yi mbugal gi mu lay mbugal mooy dalay poser ci nga defaat beneen beneen ñaawteef wal iyaazu billah kon loolu itam jaam bi war na koo xam mu ne wa minha ilmuhu bi fawaati ma huwa ahabbu ilayhi ah wa xayrun lahu minha min jinsiha wa ghayri jinsiha wa xayrun lahu minha wa min jinsiha wa ghayri jinsiha fa innahu la yajma'u Allahu li'abdihi bayna ladhati al-muharramati fi ad-dunya wa ladhati ma fi al-akhirah kama qala ta'ala wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha فالمؤمن لا يذهب طيباته في الدنيا بل لا بد أن يترك بعض طيباته للآخرة وأما الكافر وأما الكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة فهو حريص على تناول حظوظه كلها وطيباته في الدنيا lii lu ma bàyyi xel nee na ومنها bokk na ca lor yu bàkkaar yi mu ne ilmuhu xam gi mi xam xam ngi muy xam bi fawaati maa huwa ci yób faatu li nga xam ne la nga xam ne ahabu ilayhi mooy li sopp ci moom mooy li mu gën a bëgg wa xayrun lahu te gën ci moom minha ci bàkkaar boobee mooy yàlla ngoo ki wa min jinsiha ak ci xeet mooy yàlla wa wa xayri jinsiha ak ci lu dul sax xeetu xay xeetam mais fa innahu naqte moom la yajma'u innahu mbir mi li am ba des mooy laa yajma'u Allahu yàlla la dajaleel li abdi ñeel ab jaamam bayna laddatil muharramaati diggante bànneexu yu ñu xaraamal yi fi dunya ci àdduna wa laddati ma fil axira ak bànneexu la nekk ci àlaxira loolu moom leer la moom bokk na ci mooy yàlla yi mooy xam moom mi mooy yàlla xam gi muy xam ne la gënoon a la gënoon a bëgg day day dem ci moom day jóge ci moom te la gën li nga xam ne mooy li li gën ci moom ci mooy yàlla gi ak xeetu mooy yàlla gi ak leneen lu xeet mooy yàlla gi sax loolu day xam ne loolu dem na ci moom moom jóge na ci moom moykatu yàlla bi ñëpp xam day ñëpp ñoom mooykatu yàlla yëpp xam nañ ne lu baax moom nekkatul ci ñoom moom waaw lu baax nekkatul ci ñoom li nga xam ne lu gënoon la ci ñoom dalu xol beeg rafetu yaram weeg taaru yaram weeg taaru xarkanam beeg nit ñi ni lay bëggee ni ngay demee ci jàkka jàkk di jàng alquran di qiyaamul layli boo demee ba génn ca ci ay mooy yàlla da xam ne li gënoon ci yow gën ci gën mooy yàlla gën xeetam gën lu du sax xeetam loolu day dem ci yow da koy xam ndax yàlla moom du dajaleel ab jaamam ñaar yi bànneexi yi ñu yàlla araamal ci àdduna ak bànneexi àllaaxira déedéet loolu moom du daje moom déedéet benn kay da ngay muñ bànneex gi ara bànneex yi araam fii mën a jariñu mën a xéewu ca bànneexi àllaaxira muñoo ko xalaas yàlla da la ko dajaleel kooku moom daa jomb moom mu ne kama qaala ta'ala ni ko yàlla waxe day wax yéefari na leen wa yawma yu'radu bis bi nga xam ne dañ leen di dañuy exposé alladhina kafaru ñu weddi yàlla dañ leen di gaaral ala naari ci sawara wal iyaazu billah ne leen adhabtum tayyibaatikum yóbbu ngeen seeni bànneex seen yu teey jeexal ngeen ko ci àdduna yóbbu ngeen ko ci àdduna ba ngeen fa nekkee lu teey ya ngeen war a naan bànneexu fii ci àdduna fii ci àllaxira te yàlla araamaloon ko fee ci àllaxira ci àdduna yéen yéen a ko yéen a ko doon taxawee yéen a ko doon def kon nag jeexal ngeen ko yëbb ngeen ko ci àdduna fi xayaati dunya ci fi xayaatikum dunya ci seen dundug àdduna ci àdduna àdduna ju suufe jawji wastamta'tum biha ngeen bànneexu ca yooyee kon jeex na xalaas yawmal qiyaam kon loolu amatu fa amatul leen di jox mu ne euh, fal mu'minu aji gëm ji laa yuzhibu di yóbbu du jeexal tayyibaat yi yu teeyam ti dunya ci àdduna bal li am kay la budda munta ñàkk an yatruka mu bàyyi ba'da tayyibaat yi ba'da tayyibaat yi yenn yu teeyam lil axirati ngir alaxira kon jullit bi lool ki gëm yàlla loolu mooy li war a am ci moom du jaageen lu neex lu nekk rek da cee dugg ah tàmmal ak lu neex kon jullit bi munta munta jeexal yu teeyam yi ci àdduna yépp yuy dagan yi daa war di ko bàyyi léeg-léeg waaye koo xam ne yow luy féexe sa xol rek ci ngay nekk maanaam da ngay xaabaabal ci wàllu tarwix ci wàllu tourisme ci wàllu tarwixu nafs féexal sa bakkan plaisir di dem ci tefes yeeg di dugg ci piscine yeeg fu nekk nga dugg fa hmm? loolu nag mu nekk sa dund ba faaw jamono ji nekk rek loolu ci ngay ne ci ngay nekk di dem ci ah loolu nag wax dëgg yàlla nag ab jullit nag da ko war a wattandiku nag waaw fu la fekk yaa ngi dem yaa ngi yaa ngi nekk ci yu neex yi mataa'im yeeg restaurant yeeg di noos rek di loolu baaxut noos gu ëpp baaxut loolu baaxut jullit bi daa war nag léeg-léeg mu féexal ba kanam léeg-léeg mu ànd ak soxna seeg njaboot geeg ay xaritam féexal ba kanam wédu ko loolu moom lu am solo la borom bi nee na qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq kon yàlla daa am yu tee yum daganal ay jaamam wa laqad karramna bani aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum min at-tayyibaat waaye tee yooyu nag daa am noo ci utiliser daa am noo ko utiliser noo xam ne du yàq li nga xamee ne mooy sa digganteeg sa borom kon jullit bi yu teeyam du ko yóbbu fii ci àdduna rawatina yu xaraam yi nag moom du julu dugg moom ay naan sàngara ak diglu ay musique di fecci di njaaloo di taxawaalu ay jigéen loolu moom du ca dugg moom kon mënut a ñàkk mu bàyyi yenn yu teeyam fii ci ngir àllaxira loolu am solo la wa amal kaafiru bu dee yéefar bi nag fa innahu laa yu'minu bil axira moom gëmul alaxira fa huwa xarisun ku xir la moom yéefar bi ala tanaawuli xuduudihi ci jottali ko ay cëram yoo xamee ne ay cëram la yuñ ko jeex yuñ ko xeejjil la ay xeejjam la kulliha léppam wa tayibaat yi ak yu fi fii ci àdduna ci àdduna ci biir àdduna ab yéefar la gëmul yàlla kooku xalaas day xiir lool ci jëfandikoo yi nga xam ne mooy ay cëram hmm, yi xeejam yiñ ko jox ak yu teem fii ci àdduna ndax fii la am moom bu bu xasee faatu rek jeex na moo tax yàlla te fas yéene ah, gaaw jëfandikoo rek bu xasee faatu moom sawara julul julul dakk la wal iyaadu billah mu ne wa minha ilmuhu bi anna a'malahu hiya zaaduhu wa wasilatuhu ila daari iqaamatihi fa in tazawwada min ma'siyati llahi awsalahu dhalika zaadu ila daari al-'usaati wal-junaat wa in tazawwada min taa'atihi wasala ila daari ahli taa'atihi wa wilaayatihi nee na wa minha bokk na ca lor yooyee mooy ilmuhu ak xamam ila a'maali bi anna a'maalahu xam gi muy xam bi anna a'maalahu ci ay jëfam hiya zaaduhu mooy ay yóbbalam wa wasiilatuhu di kerkeraanam di am mooyam ila daari iqaamatihi ci këru saxwaayam nee na bokk na ci lor yi xam gi muy xam moom mooy yàlla gi mooy katub yàlla xam gi muy xam ne ci ne ay jëfam yii moom mooy yóbbalam mooy yóbbalam de mooy moyem bi koy bi koy àggale ci daaru këru saxam xam nga ëllëg yawmal qiyaam ndax xam na ne këru sa xam ci lii mu nekk nii bu ko bàyyiwut mooy sawara boom laa daara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa alladhi kaana qabla al mawti yabniha faman banaaha bi khayrin taaba maslakuhu wa man banaaha bi sharrin xaaba baaniha nee na amul genn kër gu nit ki dëkke ginnaaw bi mu faatu lu dul lam tabaxoon rek lu dul yi nga xam ne euh, laataa muy faatu tabaxoon na ko ku ko tabax ci aw yiw sa kër day neex day neex lool waaw xéewalu àjjana dalay fekk foofu ku ko tabax ci ci aw ci ab safaan nag dëgg yàlla sa sa kër day naqari moom moo tax bàmmeel boo romb imma rawbatun min riyaadil janna aw xufratun min xifar min xifarin naar bàmmar bu bàmmeel boo romb benn mu nekk ab dër ci dëri àjjana yi wala mu nekk am pax ci paxi sawar yi yaa dañ ci yàlla musal mu ne fa in tazawwada bu yóbbuloo min ma'siyati llahi ci mooy yàlla tabaaraka wa ta'ala awsalahu mu yeggale ko dhalika zaad yóbbal boobee ila daaril usaati ci kërug mooykat yàlla wala junaat junaat ak tooñkat ya yéen su fekkee daa yóbbuloo mooy yàlla loolu la jàppe muy moyen ci këru saxam nga kon nag mooy yàlla googu yóbbal googu moo koy yeggale fan ci këru tooñkat yàlla yi ak yàlla yi tamit sawar wal wa in tazawwada bu fekkee dafa yóbbaloo min ta'atihi ci topp yàlla azza wa jalla wasala nee na mu ci këru koy toppam ya wa wilayati ak palam ya ak palam ga nee a ah, féetewam ga nee na bu fekkee ne daa yóbbu la topp yàlla azza wa kon nag day yegg ci kërug ñi topp yàlla ñi nga xam ne ñooy ñooy kërug ñooy waa këru topp yàlla azza wa jalla ñooy waa kërug palug suñu borom yàlla moo leen féetewoo moo leen jox ak pal kon ñi nga xam ne danaa topp yàlla ñoo ñi nga xam ne ñoo féetewoo nag yàlla yàlla ahli ta'atihi wa ñi nga xam ne dañoo ñoo bokk ñooy waa topp yàlla azza jalla ñooy waa palug yàlla ñooy waay féetoo borom azza wa jalla ci tamay àjjana ci kër googu lay lay tàbbi mu ne wa minha ilmuhu bi anna amalahu huwa waliyuhu fi qabrihi wa anisuhu fihi wa shafi'uhu 'inda rabbih wal mukhasimu wal muhaaju 'anhu fa in sha'a fa in sha'a ja'alahu lahu wa in sha'a ja'alahu 'alayhi yene bokk na ci lor yi mooy yàlla ilmu xam gi muy xam ne bi anna amalahu ci ay jëfam huwa waliyuhu mooy péeteem fi qabrihi ci bàmmeelam wa anisuhu tey wéttalam fii ci moom wa shafi'uhu tey ak rammam ajram moom inda rabbi fa borom bokk na ci lay raw mooy yàlla mooy mooy kat yàlla xam gi mi xam ne jëf ji mooy féeteem de mooy mooy xaritam ci ci bàmmeelam mooy koy wéttali mooy rammam fa sunu borom tabaaraka wa taala wal muxaasimu mooy aji xuloowaale wal mu muxaaju mooy aji layoo anhu ci moom ba tey itam layanteeg anhu ci moom mooy aji layanteeg yàlla anhu ci moom loolu da ko war a bàyyi xel de waaw da war a xam ne jëfam ji mooy xaritam ci bàmmeelam mooy xaritam mooy wéttalam mooy ki koy ràmb fa borom mooy kii xuloo waale kii xuloo ak kii xuloo moom di layanteeg moom fa sunu borom wal muxaasimu wal muxaaju mooy xuloo wanteeg di aji layanteeg moom wal anhu ci moom loolu lu mat a bàyyi xel la mooy wax de kon bu xamee loolu fa inshaa bu soobee ja'alahu lahu jaalahu mu def ko la lahu ñeel ko mu def ko muy ku koy jàppale mooy mu jëf lu baax bu xamee ne jëf ji ëllëg yawmal qiyaam moom moo koy dimbale moo koy jàllale moo xam àjjana la koy jàllale moo xam li sawara su ko neexee mu def ko muy koo xam ne luy aw yiw lay doon lay doon ñeel ko te mooy mu jëf ju baax bu ëllëg yawmal qiyaam jàllale ko ci àjjana wa insha bu ko soobee ja'alahu mu def ko alayhi ci kaw mooy muy koy kontur te mooy muy mooy yàlla rek yal nañ ci yàlla musal kon mbokk yi lii itam